qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yadman lii maa bayna lahyayhi wa maa bayna rijlayhi adman lahul janna muttafaqun alayhi wa maana muttafaqun alayhi waaw waaw kon xadiis boobu la ñu war a gis <laughs> noonu la <laughs> jàll di ci tegu lu ci suuf waaye lii la Hmm? Ah, kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu ci suñu chapitre bi di deux cent cinquante quatre di wax baabu tahrim al ghiba wal bi hifz al lisan alhamdu wal minna gisoon nañ xadis mille cinq cent douze lañ mujj woon gis mu noon an abi Muusa radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasulallah ayul muslimina afdal qaal sallallahu alayhi wa sallam man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu mille cinq cent treize mu ne wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma muy Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla lii de sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xam ne képp koo xamante ne nii yadman garantil na ma lii wattul ma ba du ko def ci lu xaraam du ko yóbbu ci lu xaraam lan maa bay na li nekk ah yay hi mooy ñaari yaxam yi nga xamante ni ci la ngaam yi di sa mooy ngaam yi voilà moom lañ naan wolof naan ngaam yi mooy ngaam yi voilà nga xam ne ci seen kaw la deru lex bi nekk waaw ñaari yax yooyu nga xam ne nit ki buy sàq mi moo yëngatu yi ci suuf noonu ah rax yay yi nga xam ne ci la sikkim bi di sax képp koo xamante ne nii yow nekk nga koo xamante ne moom la moom ngay yëyee rek di sàqamee mooy mâchoire yi képp ku ma préserver hmm? li nekk diggante loolu ñaar yooyu mooy lan mooy làmmeñ yi diggante ñaar yooyu lu fi làmmeñ yi la làmmeñ yi moo ne ca biir sawaay gaa yi séq <laughs> moo tax vay va- vayen bi buy lekk yàpp léeg-léeg day yëy ndax day daa day yëy rek mat lamañ bi hoho ganaar gasawoon muj nekk loo xam ne sax wadu dara ndax lameñam wi mu mat mat <laughs> waaw loolu mooy li nekk ci diggante ñaar yooyu ku ma garantil diggante mooy sa làmmiñ nga préserver ko wattu ko kooku moom azman lahul janna maa lay garantir man yonent saa salam te ne di nga dugg àjjana waaw akbar waaw akbar ah non ñaar la man yat man lii ma bay na lax yeyki ku ma garanti li nekk sa diggante ñaari ñaam yi wamaa bay na rijlayhi waaye li nekk tamit diggante ñaari tànkam yi ñaari poocam yi muy pëyam ba doo ko teg ci lu xaram yeneen saa saa nee nag ñaar ñii moom wala muy benn nit ku assuré lii rek adman lahul janna garantil naa ko àjjana mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Bukhari yi na ko noon taalibim al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Muhammad ibn Hanbal indi na ko Ansaar hadiisu Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi rahimahullah na ko Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ala dana muttafaqun alayhi donc mais euh, dafa am erreur imaamu muslim soloowu ko voilà voilà voilà ça c'est à préciser hadis bi imam muslim soloowu ko ah voilà bii daa bokk ci nga xam ne c'est rare ñu gis ko mais c'est normal loolu mooy wane euh, que euh, ki bind téere bi doomu aadama la voilà <laughs> waaw <laughs> waaw mission dañuy dal ak jamuj dañuy dal waaw nasiya adam wa fa nasiyat zurriyatu waaw waaw saydna aadamu salaam di maamu nit ñi dafa fàtte ak njaboo tamit kon noonu mooy jamuj day dal nit kon mooy bii du muttafaqun alayhi loolu la imaam wax waaye imaamu muslim soloowu ko xoolal kon ni ko soloo mooy sëriñam imaamu ahmad ak taalibi moom imaamul buxaari al imaam at-tirmidhi rahmatullah ala al jami' al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala ñaari bërëb la ko indi kitaabu riqaaq baabu hifzi lisaan ak kitaabu al-muhaaribiin min ahli al-kufri war-ridda baabu fadli man taraka al-fawaahish mu ne haddasanaa bu ñëwee kitaabu riqaaq baabu buntu bi wa hifzi lisaan garde sa làmmiñ mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami mu ne nettali sunu sëriñ di Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami di Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam al-Muqaddami Abu Abdillah Thaqafi mawlahum al-Basri génn àddina la 234 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Umar ibn Ali mu ne kii nettali mooy Umar ibn Ali di Umar ibn Ali ibn Ata kii kële bayti xam la voilà euh, mooy moom. Euh, non mooy bàytaxu Muhammad ibn Abi Bakr laa bëgg a wax Muhammad ibn Abi Bakr mi ko jële ci moom kii nii bàytaxam la xam nga Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali xoolu kii mooy kan kii mooy Umar ibn Ali ibn Ata Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam al-Muqaddami kii di Umar ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam al-Muqaddami waaw moom eh, kii la Euh, kii la mooy mooy mooy mooy mooy mooy bàyyte xukkale Muhammad bi jële ci moom Ibn Abi Bakr voilà mooy Omar ak Abu Bakar mi jël Muhammad bi jële ci moom xadiis ñoom ñoo bokk baay di Ali ibn Ataa rahmatullahi rahmatullahi alayhima kon euh, euh, moom di al-Muqaddamiyu rahimahullahu taala moom nag mu ngi génn àddina cent quatre-vingt-dix am nañu ne cent quatre-vingt-neuf am ñu ne cent quatre euh, mu ne sami'a aba hazim mu ne dégg na abu hazim di salman ibn dinar abu hazim al-a'raj ah, euh, at-tammar al-madani al-qaas az-zahid al-hakim rahmatullahi alayhi moom ni nag wute nag abu hazim bi léegi imam at-tirmidhi di def seen seen différence ngir nga bañ leen a jaawale ci Abu Hazim la Salamatu ibn Dinar madani la voilà kii madani la moom moom moom moom moom min min min ahli min ahlil gis léegi li kee wax ay al imam euh, at-Tirmidhi ngir ñëw di euh, leeral ne ah bu ko jaawale de voilà Abu Xaazim yi Abu Xaazim yi bokkuñu ah kii Abu Xaazim bi voilà kii bokkul ak kii voilà al Muqaddami <laughs> kon moo tax ne euh, boo nañ xaar nañ xaar ba ak siit nañ xaar nañ wax lii ngir bañ a couper insha allahu euh, taala voilà kon al imam kon ñu ngi woon ci mu ne kon an abi hazim di salamat ibn dinar al a'raj abu hazim al a'raj at-tammar al madani al qas az-zahid al hakim génn am na la 133 am nañu wax ba 144 rahmatullah alayhi an sahl ibn sa'd moo ko jële ci sahl ibn sa'd ibn malik ibn khalid ibn sa'lab ibn haritha ibn amr ibn al-khazraj ibn sa'id ibn ka'b ibn al-khazraji al-Ansaari as-Saa'idi Abul Abbaas min Abu Yahya radiyallahu ta'ala anhuma saxaaba loon baam di saxaaba génn àddina la 88 am na ñooy 91 rahmatullahi alayhi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man yadman lii maa bayna lihyayhi ndax lool jumla shartiyya la man yadman lii maa bay wa maa bayna rijlayhi adman muy jawaabu shart adman sukun la ah yadman ak adman lahul janna voilà nii la imaamu abu euh, euh, kii al fi indi fii man yadman xoola ci kitaabul min ahlil kufri war ridda foofu man tawakkal la indi man tawakkala lii ma bayna rijlayhi wa ma bayna lahyayhi tawakkaltu lahu bil janna mooy la même chose même maanaa bi la voilà tawakkala mooy takaffala voilà mooy koo xamante ne nii euh, dafa nekk koo xamante ne jël nga garanti nga te tamit wattu ba aw na tamit man xafida ñëwee na ci loolale ci kàddu yooye léegi nañ xool imaamu Tirmidhi après ñu wax la bi muy tàqale nga bañ a jaawale Abu Haazim yi mu ngi ko di abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa fi hifdil lisaan mu jële ko euh, ci mu ne haddathana Muhammad ibn Abdil A'la euh, mu ne mu ngi koy jële mu ne man ma mu ne haddathana mais ñëwee na ci man xafida wax nañ la mais am na ci man waqaahu Allahu voilà loolu nag hadith Seyna Abu Hurayra la bokkul ak bii quoi moom Seyna Abu Hurayra moo ko ndee kaddu yooyu mais nañ ñëw lii ci Sahl ibn Sa'd mu ne haddathana Muhammad ibn Abd al-A'la mu ne nettan suñu sëriñ di moo as-San'ani di Muhammad ibn Abd al-A'la as-San'ani al-Qaysi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génnaat na 245 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Umar ibn Ali al-Muqaddami mu ngi nii kii mooy sëriñu imaamul Buxaari yi biñ gi sànq te mu jële ko ci moom Abu Hafsin rahimahullah al-Basriyu al-Wasitiyu rahimahullah moom lañ gi sànq hmm? euh, mais ke ngay gis ne xam nga kii Umar la imaamul Buxaari ci Muhammad la ko jële muy bàyyita xam muy muy muy bon doomam ji mu jële ko ci bàyyita xam di Umar voilà rahimahullahu taala rahmatullahi alayhima ah. kon nag moom an abi hazim bi salamatu dinar almadani rahimahullah an sahl ibn zadin radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man yatawakkal li voilà gis nga bi man yatawakkal imamul bukhari sànk lu fiñ jóge lan la man tawakkala waaw man yatawakkal c'est la même mooy même chose bi lay tekki mooy li nga xamante ne nii mooy damina nga daal di may garantil na di nga ko taxaw ba li nga xam ne mooy la dagan nga teg ko ci li xaraam nga soril ko waaw kon mu ngi noonoon man yatakaffalu lii maa bayna lahyayhi du lihyayhi de non lahyayhi mooy ñaari eh, yax yooyu di sax nga xam ne ci la eh, ŋaam yi di nekk mooy ŋaam yi rek moo maa bayna rijlayhi ak li nga xam ne ñoo nekk diggante ñaari tànkam muy pëyam atawakkal lahul janna loolu nag góor ak jigéen a ci yam maa lay garantir hal janna voilà kon nii imaamul ahmad man tawakkala lii comme ni ko imaamul buxaari indi woon fële la ko indee wallahu taala alam ñëwi tamit man xafida comme li imaam al xaafid ibn hajar rahimahullahu taala ah, daal wax ne noonu tamit ñëwi na ko voilà eh, ci man xafida képp koo xam ne wattul na ñeel ma waaw nga def ko ngir ni ko yonent saa salaam jàngale jële ko ci boroomam voilà moo na imaam alxaam mu ne man yad man loolu noonu mooy wal mu ne bon bi ginnaaw bi waxee li ñu wax sànq mooy bi fati awwalihi ya wa sukuni dad yad wal jazm mooy yad man min ad-daman ci garantie la bi maanaal wafa bi tarkil ma'siya mooy nga matal ne bàyyi ci ñaari cër yooyu muy làmmiñ ak pëy nga ciy def ay bàkkaar waaw loolu la yoneen saa salaam wax fa atlaqa ad-daman wa araada lazimahu lazimahu mu ne mu daal di joyal le fait garanti waaye mooy la mu taqoon la ci jublu mooy la wa huwa adaa'ul haqq alladhi alayhi mooy nga mooy nit ku nekk góor a jigéen a ci yam nag mu joxe ak bi nga xam ne moo tegu ci kaw làmmiñam ak li nga xam ne mooy pëyam fal maanaa kon maanaa bi la man adda al haqq alladhi ala min an-nutqi bima yajibu alayhi aw as-sumti amma la ya'nihi wa adda al-haqqa alladhi ala farjihi min wad'ihi fi al-halal wa kaffihi 'an al-haram ngoo mu ne kon nag mbir mi lan la lan moo lan la lan la jubloo maanaa di leneen mooy képp koo xamante ne jooxe na aqu làmmiñam ci lan lan ngay àqam mooy lan mooy di wax li nga xam ne da koo war a wax am na yoo xam ne da nga koo war a wax ah. waaw parce que yooyu saa saa ñun man raa minkum munkar abdullah yow kaas boo dugg képp ku gis lu dul noonu man koo soppeek sa loxo képp koo xam ne man nga koo soppeek sa loxo kooku amul ngànt ci kanamu yàlla noonu ngànt mu ngi mel ni parent bi nekk këram gars yi di fi def lu xaraam mu toog naan ma am nga man ma manuma ci woon dara alors que bu dee yi fi àddina ay affaire seen wàllu école ak yi mu yaakaar ne foofu moom buñ fa tekkee mbiram dina dox foofu moom day taxaw ci doom yi par ñu def ko ba mu ray leen la lay lay def mais bu dee mbiru diine mu ne maa yooyu moom waaw yoonu par exemple mooy xaq yooyu <laughs> waaw mooy nga joxe àqu làmmiñ mooy nga wax li nga xam ne daa war làmmiñ nga wax ko waaw waaw booy julli waaw yow tari faatiha daa war àqu làmmiñ la danga ko far par la dangay tari ah waaw aw sumt wala boog nga noppi amma la yaani lépp loo xam ne concerné wala du sa affaire waaw sa wax ji du jariñ dara bal mën naa gën a yàq waaw wala maslaham feeñu gim la feeñ yii mooy aqulam nañ mooy nga noppi ci loolee mooy fàttale ko l'imam An-Nawawi doon wax ci e, jataay bi ñu génn rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bi naan qala al-imam waaw ida arada al kalama fa alayhi an yufakkira qabla kalami fa ida fa in zaharat al maslaha takallam wa in shakka lam yatakallam hatta yadhhar voilà bim naan imamu génn na àddina la deux cent nee na ida arada nit ki bu bëggee wax war na ci kawam mu xalaat laata muy wax bu dee ne maslaha gi moo gën a feeñ na wax waaye bu dee da ciy fikki sàkk mu noppi kon li war làmmiñ aqulaan nañ mooy nga noppi ci loo xam ne concerné wala léegi nag yàlla tere nag li nga xam ne dañ koo xaraamal <laughs> daa leer comme jëw waaw jëw ak tamit di xeet waylun li kulli humazatin lumaza ngay ngay ngay mbëllee nit ñi waaw ci loo xam ne yaa ko tey waaw tooñ leen ba pare di leen tàllal salam nañ bi maa tey waaw loolu yu mel noonu ak tamit euh, di tuutal nit ñi di tahqirul muslim doyalal ay jullit waaw ci sa làmmiñ ak tamit di di di kàcc di nar waaw di wax lu amul wala di sóobu ci masala yoo xam ne yow concerné wu la waaw wala xamoo ci dara waaw nga ñëw di wax loo xamante ne dara bu ci dëgg di naral ay nit di fomante ci xàqu yàlla di wax yoo xam ne yow ay kàcc la wala yonent way saa saa wala nit ñu baax ñi saxaaba yi nit ñu baax ni loolu lépp dafa xaram yàlla tere yow bu dee li nga xamante ne nii mooy maslahaam leeru <laughs> lañ la ne noppi ci lan la ngay xalaat lu xaraam moom dañ koo jëlale waaw kon loolu mooy àqu làmmiñ mooy képp koo xam ne joxe nga àqu làmmiñ ci lii nii waaw waaye léegi nag àqu pëy nag mu ne wa addaamu joxe alxaq alladi ala farji àq bi tegu ci kaw pëyam mooy lan min wad'ihi fil xalaal mooy bu ñëwee bay sëy wala kenn di ci bànneex wala moom mu ci am bànneex il faut mu nekk loo xam ne ci lu xalaal lu dagan lay nekk ah soxnaam wala bu dee daa am jaam wala yu mel noonu ah waaw mais pas di ko amee leneen ndax borom bi nee na waman ibtaga wara dhalika fa ulaika humul aadun walladina hum li furujihim xaafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man itada wara dhalika fa ulaika humul aadun voilà <laughs> waaw gaa yi ak gaa yi baax ya bokk nag yeniñ mel mooy ñi nga xamante ne ñoom dañuy wattu seen pëya lu dul pour seen soxna ñoo ci am accès accès ci laal accès ci xool accès ci gis waaw loolu yépp la ak bànneexu ci aw ala aw ma malakat ay maanum loo xam ne seen dajooree ko mooy seen jaamu jigéen yi contraire bi nag <laughs> mooy amul jigéen boo xam ne daa am ay jaami góor yu bari wala benn jaam bu góor muy seen moom non loolu dafa xaraam <laughs> loolu déedéet <laughs> moo tax loolu daa bokk ci subuhaat yi nga xam ne ay lënt-lënt la am nga ma malakat ay maanowum te nit ki bu prudent ma ne ne bon c'est que al al al al nisaa'u shaqaa'iqur rijaali fil hukm quoi waaw mooy góor ñi jigéen ñi jigéen ñi góor ñi ñooy seeni sœur euh, non ñoom ñooy sœuru jigéen ñi ci sœuru góor yi ci oh, wàllu àtte mooy bi pàtte boo xam ne alxuraan daa ñëw wala sunna di wax naan bi ndax góor ñi ne def leen loolu jigéen ñaa ngi ci biir ba mu des bu dee daa ñëw leeral na jigéen ñi bokkul waa léegi bii mooy te nga ne ah aw maa malakat ay li furuul yëpp loolu jigéen ñi ñu ngi ci biir aw maa malak ay naanum mais jigéen day am jaam ñu ne waaw <laughs> man naa am jaam bu góor ñu ne la waaw kon kay loolu war naa baax comme que kay góor gi man naa am jaam bu jigéen di sëy moom kon kay jigéen bi lu tere moom bu amee jàmb bu jigéen moom itam jaam góor mu mën a sëy ak moom ñu ne la non non côté boobu du dox ah <laughs> moo tax taa yaay ba ko ba ko defoon <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu mais <laughs> mais Seydina daa laaj te xam ne kii dafa eh, tegu ko yaru jaaloo quoi parce que daa xam ne kii bon interprétation la juum voilà dafa juum quoi mais côté boobu du dox. kon nag mu ngi noonu aw ma malakat aymanuhum wala boog ñi nga xam ne moom la seen ndajoor moom ñoo ñoo dagan ci ñoom waaw fépp foo ko utee ci ay telenovelas ak film yu bon yooyu seetaan ba nga jël sa cër di jóg wala nga ciy am bànneex di ci di ci di ci di ci di ci di ci di sàcc plaisir dem ba ci sax sa sa ndox di ci génn lu man di doon loolu dafa xaram waaw fa man ibtaraa wara zalik képp ku sàkku bànneexu sëy ci lu wute soxna walla jaam jigéen boo am wala soxna si boroom këram jeex na waaw waaw mais boo ko utee feneen rek fa ulaayka humul aadun ñoom ñooy ñi nga xam ne fii yàlla defal ne yem leen fii ñi ma leen daganal yow yaa ko dépassé waaw yéen yi na ko dépassé yéen na ko dépassé bu leen ko jéggi yéen a bëtt frontière te nag ku bëtt frontière yaa ngi ci danger fekk duggaatoo <laughs> ah, waaw waxoon nañ la euh, nga ne ma bon attends xewtul farji bii muy wax bon léegi yow aay boobu euh, jël du umayra nag xam nga jël du mooy la masturbation mooy mballu waa mballu na <laughs> ah koo xam ne moom ci yooyu la ko kanaa waaw nee na la wala bon soxnaam new fii léegi moom day mallu <laughs> waaw ba waaja waxoon na ida xalalta bi waadin la anisa biha fajlid umayrata laa daa un wala xaraju <laughs> day ko tarab ba nee bu dee daal yow daal da wéet yow waaji xur woo xam ne bërëb boo xam ne naa nga faa dem tumuranke yow daal am nga soxna boo xamante ne mu nga Sénégal mais da ngaa ñëw Europe gii sawaay eh sawaay fi pour des études mais soxna saa fee quoi eh. wala nga jóge sax li <laughs> dem <laughs> ah, exemple yi laa lay jox pour nga comprendre ah ngi Lyon mais nga dem Paris pour trois jours mais mënoo muñ ci waaw mais après mu ne la bu boobaa saay fadrib dóoral <laughs> moom moom ay laa daaw mooy masur dawul ba daawul amul benn problème waaw benn euh, euh, euh, feebar amu ci wala xaraj amul problème na mu naan ba daa ak xaraja jam kay wayo wala <laughs> jumhurul ulama min al hanafiyati wal malikiyati wa shafi'iyati dañ ne loolu dafa xaram nga naan lan nu mu man di demee imam ahmad nag li muy wax moom joyalu ko ah mooy d'accord naan ñoom mais dañu suuf bu dee ne nit ki ragal na lool tàbbi ci njaaloo léegi waaw problème am na mu ne la way daa ut nekku ci xare ñu ne la waaw imaamu ahmad nag moom dane loolu mooy koo xam ne nekk na foo xamante ne moom bu ko deful moom day njaaroo léegi moom mooy tuul en tout cas ci njortam mu def loolu ngir kase bànneex bi bu ko defee bu bañ a tàbbi ci loolu te loolu xeetu saddu zari'a la quoi wallahu ta'ala a'lam kon al imaam al hafiz ibn mu ne wa adda alxaq rahimahullah wa adda alxaq alladi ala farjihi mu ne min wad'ihi fi lxalaam fi fi lxalaal wa kaffi an alxaraam mooy teg ko ci loo xam ne lu dagan la wax nañ la ko léegi alhamdulillah wa kaffihi nga mooy tandu fegal ko an alxaraam ci loo xam ne lu xaraam la mooy di ko def ci lu lu xaraam bokk na ci nag teg ko fu xaraam mooy di def exhibitionnisme di wane loo xam ne day tax yow gaa yi di la moo xam jigéen bi wala góor bi di attirer nit ñi ci loo xamante ne nii beneen genre bi ci loo xamante ne euh, daganul waaw di faire le tout ngir attirer nit ñi nit ñi di braquer les ci yow nga xamante ne loolu it lépp day delloo mooy yow joxoo àqum loolu parce que euh, yaa ngi ci yoon wi li nga xamante ne sori na li la yonent saa saa digal wa kaffihi yaani al haram kon nag mu ngi noonu wallahu taala aalam kon ñaar yi moo tax ñu nekk loo xam ne yu jara taxaw la voilà maa bayna lahyayhi nag mooy wax nañ la ko mooy làmmeñ bi moo tax mu ne wa qaala Daawudi rahimahullah al muraadu bi maa bayna lahyayni al fam waaw mu ne liñ jublu nag li diggante ñaari ñaari kii mooy non seulement làmmeñ bi mais tamit gémmiñ gi voilà mu ne qaala fa yatanaawalul aqwaal wal akl wa shurb wa saa'iru maa yata'attaa bil fam maa yata'attaa bil fam bil fami min al fi'li qaala wa man tahaffadha min dhaalika amina min ash-sharri kullihi li-annahu lam yabqi illa as-sam'a wal basar mu ne kadhaa qaala wa khafiya 'alayhi annahu baqiya al-batsh bil yadayn <laughs> waaw mu ne wa innamaa mahallu al-hadiith 'alaa anna an-nutqa bil lisaan aslun fii husuuli kulli matluub waa idha lam yantiq bihi illa fi xayrin salim waaw mu ne al muraadu kon li al imaam ad-Daawudi ash-Shaarih rahimahullah mu ne eh, li nekk ci diggante ñaari yaxam yooyu ngaamam yi nag mooy ginnaa mooy la mooy gémmiñ gi yëpp gémmiñ gi mu ne bu boobaa mooy lay jóge ci làmmeñ ci wax da ciy dugg waaye lekk mooy lekk na fexe yow li nekk sa diggante tuñ yi noonu kii nu mu tudd ngaam yi la lekk na dagana ah. voilà la ngay dugal sa biir na dagan la ngay naan na dagan waaw na dagan de lépp lu daganul bu ko ci may accès waaw kay yow bu boobaa vami na duggaale nga ci biir kooku garanti nga ma bay na lax yey li nekk diggante li nga xamante ne mooy ñaari ñaamam yi surtout mais fii li muy gën a wax mooy lan nañu waaye lii mu wax tamit da ciy dugg mu nekk képp koo xamante ne daal di ngay wattu lii kooku daal dinay mucc ci bépp mbon mbon gépp ndax lan moo ciy des ginnaaw bu dee gémmiñ gi sàmm na ko aar na ko wattu na ko mu ne du des lu dul dégg gi nopp yi ak gis gi mu ne lii la wax mooy imaam al mu ne rahimahullah waaye nag mu nëbbut que ne moom des na loxo yi <laughs> waaw mais dama naan ak tànk yi tamit ah <laughs> waaw al daal bap li bi leelay mooy laal lu xaram mooy tamit na ko wattu mu ne loolu bu nee lee rek kasi des dégg gis des na danga ne rek tànk yi dox lu xaraam mu ne wa inna mahalal yi mu ne waaye nag xadiis bi li muy wax mahmalal xadiis li xadiis bi di yenu innama mahmalul xadiis yi ala anna nutqa bil lisaan waaw surtout nag bu nee ma bay na lixya yi laxya yi ci jëg gën a jublu mooy làmmiñ bi comme ni ñu wax sànk ba léegi mooy que ne liñ koy yen surtout li muy yenu dëgg-dëgg mooy an nutqa bil lisaan mooy anna nutqa mooy wax ak sa mooy cosaan bi nga xamante ni ci la nit ki jotee lépp lu muy sàkku waaw lam yantiq bihi illa fi xayr bu dee ne du ci wax ak làmmiñam lu dul lu baax kooku salima mucc na waaw mu ne wa qaala ibnu Battaal al imaam al xaafis ba leen muy toxal mu ne kaanta al imaam ibnu Battaal rahimahullah al maaliki mu ne dalla al xadiisu ala anna a'zama al balaa'i ala al mar'i fi faman wuqiya sharrahuma wala sharruhuma wuqiya faman wuqiya sharrahuma wuqiya a'zama sharr waaw mu ne hadis bi dañ ciy jàng day tegtale kenn li gën a màgg ci musiba goo xamante ne moo mën a dal jaam bi góor ak jigéen a ci yam ci àddina mooy ci làmmiñam làmmiñam la ak pëyam képp koo xam ne fegal nañ la mbonuk ñaar yii yow fegal nañ la li gën a màgg ci mbonte ci waaw waaw lisaan ak farj fahfaz lisaanak waaw wazinil kalaama <laughs> wahfaz lisaanak gis nga làmmiñ waxoon nañ la ko bi ñëw bi mooy musiba gi gën a rëy bu njaam yi dugg làmmiñ seen làmmiñ leen fa dugal te dinañ gis hadith Seydina Mu'adh wa hal yukabbu naari ala manaakhiri ala wujuhi wa manaakhirihim illa hasaa'idu ndax nit ñi duñ leen nakk ñuy dox ak seen tànk di dugg waaye seen xar kanam yi ak seen bakkan yi seen catu bakkan yi li waral lool mooy lan lu dul li nga xamante ne moom la seen euh, euh, kii yi daal di fàggu mooy seen làmme yi waaw moo tax mooy bi gën a gaaw a'zamal balaa ala al mar fi dunya lisaanuhu wa farju ak pëyam waaw pëyam moom daa leer nga léegi entreprise yu njaaloo ni mu simple ak mooy lépp loo xam ne daa jëm ci libertinage wàllu góor ak jigéen nga gis gars yi dañoo dem ba dépassé yooyu mais góor ak góor jigéen ak jigéen lesbianisme euh, l'homosexualité lu ne waaw mooy dañu jàll ba jàll ci dem ci bàyyi may innahum kal an'am bal hum adall comme li alxuraan wax mais gars yi dañu mujj nekk comme ay njaay àlla comme ay jur comme troupeau yi comme animaux yi gàtt ji mu ne bàyyil wax joon ñoom ñoo gën a sànk parce que ñeey borom bi dana wala xat karam naa bani aadam ñu wàcc seen suuf seen bopp borom bi moo taral doomu aadama nga wàcc sa bopp ba mel ni loo xamante ne nii bàyyi may ñan na ñoo xam ne ci lu bari ci ñoom jombale nañ ko seen bopp kon kay yaa gën a sànku ana xel mi la yàlla jox waaw alfarj moo tax boo seetloo tout ce qui te loolu nag nit ki manu ko manu ko sàmm dëgg-dëgg bu dee daa bëgg bëtam bii du ko sàmm moo tax alquran ne qul lil mu'minin waaw wa qul lil mu'min qul lil mu'minina yaghuddu min wa yahfazu furujahum waaw mu ne yonent bi alayhi salaam waxal way ngëm yàlla yu góor yi waaw yawdu ñuy sadd min absaarihim seen gët yi seen bët yi nañ koy sadd bañ di ko daaj fu ne loolu nag que mu nekk jàkk-jàkk wala télé wala travers ab image wala téléphone c'est la même chose ah wala tablette wala lépp ci yem wala cinéma wala lépp wa yahfazu furujahum ñu daal di wattu seen pëy ndax sa bët fekk daal woo koy maîtriser fu la neex nga xool di xool yu xaraam yi kooku parce que daa am ab euh, record euh, raccordement bu gaaw bu jege ab pëy moom bët waaw waaw <laughs> saa nga waxoon ne euh, kutiba ala ibn adam hazzu min az-zina la mahala <laughs> doomu aadama bu nekk daal bi ñuy bind daal na solo dogal nañu ci moom cëram ci njaaloo lool man na ñàkk waaw fa zina al-aynayni li nga xam ne mooy euh, jënu al ayni mooy zina al mooy njaaloo pët mooy lan xool lu xaram waaw ay jigéen yu nuyu nga leen di xool naa nudité ak ñoo xamante ni seen dënn yi ci biti seen yeel yi seen décolleté yi yow loolu rek ngay seen ak buñ la wanee gannaaw wala yaazu billah ngay apprécier waaye ki nga xam ne mooy zina bi nga xam ne mooy tànk mooy dox bi jib ak di loxo mooy albatch ak loolu ainsi de suite mu ne loolu lépp nag li koy dëggal maa mooy alfarj waaw te képp koo xam ne maîtriser woo sa yooyu mooy maîtriser sa pëy day jafe waaw te boo àddina bi daanaka yow ubbil télé bi télé bi télé taal booy taal lépp ça mène à ça en tout cas manoo ci yow yow aynayni moom manoo waaw inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula yow de toute façon loolu manoo ko man léegi nooy def ak lool <laughs> waaw wala taqfu ma laysa laka bihi ilm gis nañ ko bi ñuy ubbi inna sama ndax gis nga déglul sag nopp sag dégg wal basara sag gis wal fuaada sag xol kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula yii yépp dees nañ leen laaj yaay responsable te dees na laaj bu ci nekk noo ko kii woo noo ko gardé woon waaw kon nag wa yahfazu furujahum zalika lii de bu ñu ko defee azka lahum moo gën a sell ci ñoom waaw te ñun doon waxal ñooy ñi gën a laab xol ci mbindee fi ginnaaw yonent yàlla mu muy saxaaba yi en premier radiyallahu anhum kon moom doo nekk caaxaankat naan moo yow daa am foo àgg sa bët yi nga koy daaj ci dënnu xale yu jigéen yéeg yooyoog wala kii kawele naag kii alkawaib wala waliyasu billah di apprécier foo nekk waaw waaw di sàcc plaisir di xool nga ay fu fu am romb nga xool fa am bi yow jeune jeune bu romb ngay xool biceps yi triceps walla ci ceene na tablo tablette kii chocolat waaw ceene gi nangam kii nag moo gën a son yooyu yëpp daa xaram daa xaram kenn warula fooy lu xaram kooku it ndaw soosu takk sërëm wala takk tubayam ndax gaay tubay la <laughs> léegi tubay la ñëpp yi daanaka takk jiinam day jafe ci moom ah waaw kooku dina jafe ci moom lool waaw waaw <laughs> waaw fattalakul nazratun fa ibtisamatun <laughs> waaw loolu la waaw kon loolu euh, bul bul lool la quoi waaw loolu day jafe lool ni ko waxee góor ñi nag mun ne inna allah xabiru bi ma yasnaun borom bi nag xam na li ngeen di de képp ku foog ne li ngay def nit ñi gisuñu la waaye yàlla ngay gis waaw yàlla ngay gis boo ne gisee nit ñi ñu lay xool ngay jaay ne yow yaa wattu yaa sàmm nii di moytu jigéen romb ngay xool feneen di jéem a sëgg di kii di jaay ne ak wara alors que boo xamee ne kenn gisula nga jël daaj ba doyal borom bi xam ne liggéey liggéey de saa waay inna allah xabirun ma yasna'un maa salima kenn muccul ku dul ko yàlla muccal borom bi yàlla nag ñu muccal allahumma sitraka sitrataka sak sa sak sak sak sak sak sak malaanum sutura lañ lay ñaan